jaam bu jigéenam moo dajeeg Seyna Hamza fekk Seyna Hamza rëbbi woon bay ñëw mu ne ko tay boo gisoon Abu Jahlin ni mu def sa doomu mbokk bi ko lu ñaaw li def yonent bay saa saam li ko wax Seyna Hamza mer jubali directement ca Kaaba nga fekk Abu Jahlin nekk ci biir waa Banu Maxzum yi nekk nag ci biir biir ay ñoñam nag di di di di yaataa yumbe <laughs> Seyna Hamza fekk ko fa jël <coughs> arc arc bi mu doon ni muy rëbbe la jël fëgg ko ci bopp <coughs> bopp Abu Jahlin di toj mu ne ko ruddahu alayhi waaw ne ko jógal nga delloo ko ci man fajul nga seet ndax da wax di wax sama doomu mbokk bi lu ñaaw alors que man maa ngi ci déedéet nga ne ma la <laughs> way way moom loolu ko ci dugal <laughs> moo après <laughs> ci riwaay yi ñu naan day naa Hamza bon après bi mu guddee dafa xaw a mais man maa defuma erreur moom erreur bi ñu jàpp ne deful erreur mooy sama diiney bàyyi quand même laa bàyyi nii ah diiney Quraysh quand même laa bàyyi nii ah ci un coup de kii rek de colère ma ma ma désengagé wu ci ah après mu ñaan yàlla dem ci Kaaba gi mu ñaan yàlla daal. mu leeraloon dënnam daal ci li nga xam ne mooy dëgg ci ñaar yi nee na dañul bi tawaafee lu dul yàlla leeral dëndam ci l'islam waaw kooku xam nga duggul woon ci l'islam parce dafa convaincre woon ne l'islam mooy diiney dëgg <laughs> waa Quraysh bi yonent bay saasaam ubbee Kaaba ga ñoom Abu Jahl sinon man Abu Jahl Abu Sufyan Abu Sufyan bi muy dugg ci l'islam ñàkk pexe <clears throat> parce que Abu Sufyan <laughs> keroog bi muy ànd ak Budayl ibn Warqa al-Khuzaa'i ñu ñëw mu am lu mu yëg ci guddi gi mu ànd ak góor gi Budayl la ñu génn biti Makka ngir xool parce que doon na ragal ne ah comme que ñoom trahir nañ yonent bi saa saam ci accords yi amoon Hudaybiya ba waa Banu Bakr daal di dal ci waa Khuzaa dem na Medina wax ci yonent bay sa saam faalewu ko dem ci Seydina Abu Bakar faalewu ko dem ci Seydina Omar faalewu ko Seydina Ali daal moo foo xam moom waaye lam ko wax jariñu ko dara Abu Sufyaan ñibbisi nag temps yooyu guddi bu jotee day surveiller quoi naan boo maywul si Muhammad dinañu dal suñu kaw mu génn ànd ak Budayl ibn Warqa bi ñu génnee mu gis ay taal yu bare bare bari Abu Sufyan ne way mais bu dee yaa ngi gis taal yu bari yi ma gis nee mu ne ko waaw mu ne ko mais ñee lan lañ war a doon mu ne ko xusaa mu ne ko moo xusaa gi ne néew te gina doyo di ko ñee ñee duñu xusaa de mu dem <laughs> waa Makka wax leen li xew Hind ma jéema balbal lu mu ne ko jarul dara jafe jarul fii gaa yi jekku nañ waaw fii kay manuñu ci dara <laughs> manuñu ci dara nañu wommatu rek mais Abu Jahl ci abu ci nu mu tudd euh, ci guddi gi noonu ci guddi gi noonu <clears throat> avant dem avant dem bi mu ànd ak bu dee lu noonu euh, <coughs> Seydina Umar radiyallahu anhu Seydina al Abbas Seydina al Abbas bi yonent bay sa sam campé foofu ci guddi gi le Seydina al Abbas daal di jël euh, euh, berkel la yonent bi alayhi salaam wala gileemu yonent bi alayhi salaam léegi nag ne na demagul ba côté gina jege Makka ba xam bi mu demee noonu rek ci la dégg Budayl di wax ki nga xam ne mooy Abu Sufyaan Seydina al Abbas daal di fat xàmmee baatu Abu Sufyaan na ko kooku da Abu Hanzala baayu Hanzala ndax Abu Sufyan dañ ko doon baayu Hanzala moo doon dàkkanta la dañ ko wax Abu Sufyan di ko wax Abu Hanzala baayu Hanzala ah Abu Sufyan Saxr la tudd Harb ibn Umayya ibn Abd Shams ibn Abd Shams ibn Abd Manaf Shams ak Nawfal ak ak euh, Mutalib ak ak ñooñu ay frère lañu ñoo bokk baay Abdu Manaaf seen baay Abdu Shams moo jur Umayya bi nga xam ne mooy maamu Abu Sufyaan léegi nag mu ne ko woowul Abu Hanzala mu ne ko waaw kooku du Abul Fadl mu ne ko sii man la Abul léegi nag mu ne ko kaay mu ne ko kee da laaj ñan lañ ñi yonent bi alayhi salaatu wassalaam a ngi ñëw laa wax ak saxaabaan yi ak al muhaajiruun ak lansaar yi ñoo nekk ne taal yu bari yi ngay gis mu ne ko kon de toskare ñeel nañu ñun waa Quraysh tey mu ne ko déet toskare fan kaay ma yóbbu ci moom nga dem gisee moom mu aar sa deret ba dara du la dal <laughs> bi mu ko Abu Sufyaan Abu euh, al Abbaas ibn Abdul Muttalib daal di koy teg ci gëléemu Yonent bay saab saab supporté ko ñuy dem tant bu ñu romb rek bu ñu xoolee ne ah lii de gëléemu Yonent bi alayhi salaatu salaam la ñu xool ne ah kii de al Abbaas la ah ñu ne ah gëléemu Yonent bi alayhi salaatu salaam bàyyi texu Yonent bi alayhi salaatu salaam nekk ci kaw de kon du danger ay wan a jàll <laughs> muy jàll ba romb benn mbooloo bu Seydina Omar nekk Seydina Omar moom seetluwul abu euh, euh, <laughs> gëléem jëkk Abbaas kër mu seetlu Abu Sufyaan kii du Abu Sufyaan la ilaha illa Abu Sufyaan a ngi kii kay moom <laughs> mooy rey ko war naa jaadu moom kii rek kii mu daw muy daw di dem ci Yonent sallallahu alayhi ngir laaj ko ndigal ngir faat Abu Sufyaan Seydina Abbaas rëppëtal daw <laughs> daanaka ñoo agsee doo ci yonent bi saa saa biñ agsee <laughs> Seydina Abbaas <laughs> xam nga tudd nañ leen fan mais waxuñu woon histoire bi nii yëpp ci gàttal Sey yonent eh, Seydina Omar daal bëgg ndigal daal yonent bi saa saa daal Abu Sufyaan ak yu bon ñu mu fi def ak kii jar naa rey ah yonent bay saa saab Seydina Abbas déglu Seydina Omar wax mu ne yonent bay saa saab bu ko faat gis nga Omar mii daa xam ne daa bokkul ak Abu Sufyan Abu Sufyan daa moom yenn kii yi rek <laughs> yenn liens yi <laughs> ñoom ñëpp ñoo bokk ci Quraysh waaye da koo jegewul yenn jege yi rek ci la ko Seydina Omar na ko eh Abbas <laughs> déglu mu fii laa wax gis nga man bu sama baay Xattaab doon dund yow nga nekk kenn ci ñoom ñaar war a tuub man yow nga tuub moo ma gënal sama baay tuub parce que xam naa ne yow nga tuub moo gën a kontaan loo yonent baay saa saa yonent baay daaw maar xam ne dëggal ko ko am yow so war mooy xoolu ci tax kii way mbokkam say daaw maar a rey ni jaayam Badar comme nga naan koy Abu Sufyan <laughs> te Badar bare ci prisonnier yi dane ma ne li ma gis mooy nga xool man sama mbokk bépp sama mbokk boo xam ne ñoo bokk deret bu nekk bu ma jege lool waa banu aji alada yi wu ne yi fi nekk yépp nga jox ma leen man nii ma rey leen ali mii nga xool kan moo fi bokk moom nga jox ko mu rey ko xam nga mii nga seet kan lañ fi jàpp nga jox ko mu rey ko ni ni loolu kon koo xam ne <laughs> ba borom bi xam ne amuñu benn mudaahana benn raayalanteg dara bu ñu am ak yéeféer yi <laughs> waaw kon Abu Sufyaan keroog yolent bay saab finalement mu ne Abbas man nga koo yóbbu ci kii bi tànt yi ngir après mu xool défilé jullit ñi ngir loolu tamit def am lu mu def ci xolam quoi bu armée yi romb bu subaa <laughs> Abu Sufyaan passé la nuit foofu waaw léegi nag comme que Seydina al Abbas la ko yonent bay saa saam dénk al Abbas taxaw yonent bay saa taxawal ko fi nga xam ne fa la comme mu ñuy défilé bu ñuy romb waaw drapeau bu romb ndax yonent dafa jëloon kii def ko ay drapeau waaw gisoon nañ keroog ne waa Ashja ak seen drapeau waa Aslam seen drapeau ku nekk ak yonent bay saa dafa ay drapeau yu mel noonu ah. Awf ibn Malik al-Ashja'i moo yoroon drapeau waa Ashja' kero léegi nag ñu romb rek Abu Sufyan ne waay waay waay ma ñii ñooy ñan su Abbas mu ne ko ñii ñooy diw ñooy ñooy bata bu doon tay dañ naan looy la bata yoo dee nangam ay way man lu ma am ak Ashja' lu ñu am ak man waa beneen bataayoon romb waaw waay Abu Sufyan neeti comme que loolu la xam <laughs> waay waay Abbas ñii ñooy ñaati ñoom lay def ba yonent way sa sam nag di romb ak muhajiruna ak lamsaar nag mu ne waaw bii moom moo di gën a màgg mit ñu ñooyal ko nag hada rasulullah baynahu al muhajirina wal ansar waaw mu ne yonent way sa sama ngog ànd ak muhajiruna ak lamsaar Abu Sufyan ne tay rek la waa Quraysh di faatu ba Abu Sufyan parce que avant Abu Sufyan bi kii keroog bi ñëwee ci yonent way sa sam loolu dama koo sote ke la ko yonent way sa ko ay Abu Sufyan léegi tuubal Abu Sufyaan nekk fa di sëriñ waay nit hésité Abbaas xoolal Abu gis boo fi nekkee dama lay bàyyi ko mara damay mu ray la fii léegi <laughs> toogal mu jeex <laughs> Abu Sufyaan ne ah waaw kon tuub <laughs> mu naan euh, bi ñuy défilé noonu mu naan al-Abbaas ah laqad asbaha mulku ibn akhiika aziima sa bu sa nguuru doomu mbokk mi mujj na lu tedd tedd al Abbaas ne ko Abu Sufyaan wax naa ne lii du nguur lii lii lu mu wala <laughs> mu ne ah waaw comme que nee nga lu mu wala nañ wax lu <laughs> <laughs> mujj gi dëgër na ci tuub na moo tax tulaqaa uy keroog Makka bi yonent may saab saab accès ba jëlee leen maa maa zanantum annii faa'ilun bikum mais yéen ñi waaw ñu ñu tëral seeni ndodd di xaar <laughs> daal di soumettre mu ne lan ngeen yaakaar ne moom laay def ci yéen ñu ne ko axun karim wa ibnu axin karim yow de doomu ko mbokk mbokk mu tedd nga doomu mbokk mu tedd nga waaw yonent bi alayhi salaatu salaam ne leen dem leen waaw baal leen fa antumu tulaqaa yéen lañu libéré ñooñu ñu bari ci ñoom gëmuñu woon noonu ah waaw mais après ñoom ñépp dëggu xoola ci ci signé woon accord yi ci si ñëwoon accord Hudaybiya yi ah Suhayl ibn Amr Suhayl ibn Amr keroog bi nga xam ne ci la yonent way sa sam génn àddina te moom ci tulaqaa uy ñii nga xam ne maslamatul fath lañ leen di woowe ñoo tuub keroog fathu Makka nga xam ne ñàkk pexe moo leen ci dugal ndax bi yonent bi alei saatu génnee àddina tribu yu bari di gaaw di génn ci l'islam mais moo def discours bu mag moo tax waa Makka euh, tubbi wuñu ah moo def discours bu mag ci waa Makka moom Suhayl ibn Amr ne é eh, yéen samay mbokk yéen waa Quraysh man Suhayl maay wax ak yéen laa wax déglu leen ma fi donc Abu Sufyaan ñépp a nga fa mu ne leen déglu leen ma yéen yéen a mujjee dugg bu nekk ñi ciy mujj njëkk génn naa ah. ak wax leen gëneelu l'islam ak yooyu gaa yi des <laughs> voilà moo tax may <laughs> keroog bi ubbee Makka yonent may saar saam ne Seydina Omar ne mais yonent nay sax saam Suhayl mi dañ ñoo war a bàyyi ñoom dagg làmmiñam parce que gis nga lu ñaaw képp lay wax ci l'islam yonent nay sax saam ne ko déedéet oh yaa laa yaa Omar <laughs> amaana bés dina ñëw lam na ñoom ñu ne bëggoon a dagg mu wax loo xamante ne keroog dina la dégg loolu baax a baax te lool mu ngi ko doon junj moom bu génnee àddina yonent nay sax saam taxawaay ba Seydina Suhayl ibn Amr bi taxaw ca biir Quraysh ba tax daal lu ndax beneen problème da doon am <clears throat> mooy xeex yi day jina a takkar naa te ci biir alxaramul makki day gën a teeñaag <laughs> mais Suhayl ibn Amr <laughs> moo wax ñoom ba gaa yi <laughs> kon gaa kon am na mu ne wa in kaana ar la yuslim maa yuridu illa dunya waaye nag lu des lu tuuti rek hatta yakuna al-islaamu ba l'islam nekk ahabba ilayhi min ba l'islam gënal ko li eh, àddina ak li ci biir mais loolu ce n'est pas <coughs> comme lii ñu la bon exemple yi foog naa doy na exemple yi doy na gis nañ fii tamit Seyna buñ la léegi wax nañ la waa Makka waa Medina nag <laughs> Seyna Anas mi Seyna Abu Talha bàyyi jiit leen Zayd ibn Sahl muy eh, Abu Talha mais Abu Talha teelu la dugg ci l'islam ah Abu Talha daa ñëw te loolu mooy li gën a dëgër Abu Talha daa bëggoon denc yaayu Anas di sayyidatuna Umm Sulaym Abdullah sayyidatuna Abu Umm Sulaym sayyidatuna Umm Sulaym ne ko yaayu sayyidina Anas Abdullah ku mel ni yow de kenn du la delloo waaye nag suuf que yow julli doo jullit tamam jullit la mu koy wax ba lu bari mu mujj dem ci yonent bi alayhi mu ne ko nan tuube mu wax ko mu dem ci yonent bi alayhi salaam ci gàttal mu tuub waaw da ngay gis ne kooku ak tuuba soxna mi mu bëggoon takk moo na ko moo mënoo maa takk lu dul lee te pourtant gis nga keroog Uhud xare yonent bi alayhi salaam yëpp Badar ak yëpp da koo fekke waaw moo doon wax Uhud nahri duna nahrika ya rasulallah nahri yonent bi alayhi salaam jël flèche yi di di sànni ne yonent bi alayhi salaam nekkal sama gannaaw mu jël flèche yi di dóor tël tël tël sa sam di di di yërma mu ne ko diis mu ne ko bul bul yërma damay ragal comme que ñoom it bàyyiwuñ ma ci noonu maa ngi sànni ñuy sànni nahri duna nahrika ya rasulallah sallallahu alayhi bàyyil ba lépp flèche bu war a dal ci sa ndodd man sama naa ko encaissé ak sama sama mbaat man waaw xam nga kooku xoolal <coughs> voilà kon affaire bi loolu <coughs> bàyyi na ay misaal yu mel noonu yoo xamante ne nii noonu la woon euh, euh, nit ki duggoon ngir leneen waaye du yàgg lu dul mbir mi dëgër mu dëgër ci moom loolu moo tax l'islam bu nit di dugg ñu naan ay intérêt ko ci dugal gaaw waaw loolu tamit moom la ñiy jàngale war a xam waaw ay kantaa diw noo diw moom de toute façon jataay ba dara indiw ko foofu da doon fayeeku ci bor kese waaw ba mu xamee ni ñoom diw daal dinañ ñëw te yoral nañ ko bor wala commerçant la mu xam ne ah client am yee nekk noonu kon nañ ñëw ci gàmmu gi wala ci bërëb sàngam wala ci conférence bi ñu ñëw loolu yow waroo ko ŋàññe ci loolu waaw même bu dee ne am na lu ko gënoon a màgg bërëb bi nga xam ne sikkar yàlla kese lañ fay def mu ñëw ko ënda ndax leneen indi ko fa kooku ñu barke bu leen yàlla defal day day muuraale gaa yëpp même ki nga xam ne loolu indiwu ko fa xanaa gisuñu woon tudduñu fi hadis bi ne saxiixay ni siiw bi. <coughs> yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax naan eh, borom bi daa am <coughs> ay malaaka yoo xamante ne nii eh, eh, yu yu yu baax lañ waaw yoo xamante ne nii fudala waaw léegi yoo xam ne dañuy wër dañuy wër di xool yaltamisuna majalis majalis dhikr ñoom li ñuy wër mooy bërëbu yi nga xamante ni mooy bërëbu tudd yàlla yi bu bu ñu ko gisee ñuy woowante seen biir ku nekk naan halumma aywa gaaw leen halummu ilaa haajatikum bu ñëwee ñu wër muur leen seen laaf yi ah daal leen indi sakina nag yooyu bu ñu gisee bu ñëwee seen borom laaj leen te moo leen gën a xam. ne leen sama jaam ya da ngeen leen fekk ñu ne fekk nañ leen da yusabbihunaka ñu ngi lay sàbbal wa yukabbirunaka ñu ngi lay kabba ñu ngi lay yusabbihunaka ñu ngi lay sàbbal wa yukabbirunaka ñu ngi lay takbir di la di la di la màggal wa yahmadunaka ñu ngi lay sant wa yumajjidunaka ñu ngi lay bak bàkk suñu boroom ne waa ñoom dañ maa gis ñu ne ko dee gisuñu la de waa waat nañ ko ci yàlla ah <coughs> mu ne leen waa kon nan lay demee bu doon ñoom dañ maa gis kon de buñ la gisoon doon nañ yokk lépp luñ def dañ koy xeet nañ yokk seen jaamu ji seen màggal yeeg seen bàkk yeeg seen tasbiix yi dañ koy gën a yàgg yokk suñu boroom laaj leen te moo leen gën a xam ne leen waa ñoom lu ñuy laaj lu ñuy ñaan lan lañ bëgg ñu ne leen ah ñoom de àjjana lañ bëgg suñu boroom ne malaaka yooyee est ñoom gis nañu àjjana ne wuwaat nañ ci yàlla ma suñu koo gis mu ne waa kon ñoom buñ ko gisoon nu muy demee ah ñoom de buñ ko gisoon doon nañ gën a tar ak xër ak di ko to di di ko ñaan te tamit <coughs> di gën a màggal seen cofeel giñ ci am suñu boroom laaj leen te moo leen gën a xam malaaka yooyee ñu leen waa ñoom lan la ñuy muslu ñoom de nee nañ safara la ñuy muslu suñu boroom ne waa ñoom dañoo mës a gis safar ne déet mukk ko waat nañ ci yàlla waat nañ ci yow mësuñu koo gis borom bi ne leen te moo leen gën a xam ndax mas nañu koo gis waa nan lay demee kon bu doon mas nañu koo gis ñu ne bu ñu ko masoon a gis konoon te kon dinañ ko gin a daw dinañ ko gin a tiit suñu boroom ne leen nag maa ngi leen di seedeloo fa ushidukum anni qad ghafartu lahum maa ngi leen di seedeloo yéen sama malaaka yi que man seen boroom de daal dinaa leen jéggal ñoom ñooñee de am malaaka bu ne benn malaaka <laughs> yaqulu malakun min al malaayika mais <laughs> borom bi nag fiihim fulaanuna laysa minhum innama jaa li haaja <laughs> xam benn ci malaaka yi daan eh, daa mel ni sama yeneen gaa yi bi ñuy def compte rendu bi dañoo fàttee ah ndax ñu ne ah, benn malaaka ne mais eh, borom bi mais diw nag moom <laughs> kooku bokkul ci ñoom de mooy lañ doon def taxu koo jóg yu sabbihuna ak yukabbiruuna kaak yahmaduuna kaak yumajjiduuna kaak daraa ko fa taxul woon a jóg sikkar sa ko fa woon dina tudd indiwu ko fa woon waaw innamaa jaa li xaaja kooku moom li ma fi woon aajoom kese mooy yiñ la wax sànq sama commerce ba dañ maa war a fay te gaa yi nee nañ foofu lañuy ñuy daje wala damaa war a placer samay marchandise te gaa yaa nga fa waaw am njaay fa nit ña nekk wax wala nangam ak nangam oh foofu gaa yi gaa yu neex lañuy togg xaaral ma dem fa marqué fa ay waay yow gaa yi li ñuy tufi par waay yow waaw rek démb laa bi de lekk nga naan la ngir xiifal <laughs> ah li xaaja xaala borom bi nag buñ dégg malaaka bi wax loolu mu ne ko nag <laughs> humul julasa la yashqa bihim jalisuhum mu ne ko ñooñu ñooy too aji toogaalekat yi nga xam ne ñoom képp ku toogaaleek ñoom doo texe de allahu akbar waaw allahu akbar kon loolu moo tax ma ne la bul fekk ay nit diw amul yéene la tax nit ñi ñëw fa dañuy def ay dars di jàngale alquran di def tafsir wala di jàngale ilmu yi jëm ci xam-xamu tajwid xam-xam yooyu diw inscrire rien que parce que moom euh, daa am daal ko mu nopp ci biir saal bi jeex na waaw wala daa am intérêt bu fa am benn xaritam la mu bëgg tout le nekk voilà di waxtaan boo saa bii déglu ñeneen ñi comme que whatsapp la wala li nga xamante ne mooy zoom la ñoom ñuy waxtaan ci ginnaaw di catanante ci seen téléphone yi di waxtaan njàng mi yëpp di waxtaan looloo tax mu nangu euh, euh, ndax faamaani lañ wala garçon naa ni <coughs> ñaari garçon lañ wala ñaari femme mais ay xarit lañu ñu ne nañ bokk groupe <laughs> waaw loolu bul ne eh yéen ñi andiwu comme que yéen daal saa yi yéen seen non mën nañu commencer ngir loolu mais ñu dem ba ci biir affaire bi ñu gis ne ah yitteel leen bu baax borom bi soppi seen yéen moo tax ñooñu bu leen kenn dàq <laughs> waaw c'est vrai bu ko oustaz bi yégee lool c'est c'est agaçant quoi <laughs> mais yéen amu ngeen benn xorma ci jataay bi mais nay bàyyi xel lool waaw ne borom bi moo def ne même bu dee am nañu mel nii borom bi day soppi mën naa soppi seen yéene. comme ñii nga xam ne moom la Seydina Anas ne wa in kaana ar la yuslimu maa yuridu illa ad-dunya ba muy tuub kat bëggul woon lu dul àddina waaye saxul lu néew rek ba l'islam gënal ko lépp waaye loolu du ñëpp xam nga ne al-munaafiquuna al-xubathaa amsaal Abdallah ibn Ubay ñooñu dañoo tuub ngir àddina Abdallah ibn Ubay président des naafiq lii mooy en général mais c'est pas que. mas a tuub te leneen taxoon la jóg rek après yow jamono yonent waaye saasam da ngaa da ngaa mujj nekk jullit bu pare mukku Abdallah ibn Ubay wallahi huwa al-munaafiqul xabiis te pourtant keroog moom mu ngi tuub après Badar parce que comme que ñoom intérêt la ñuy xool <coughs> bit gisee Badar ah <coughs> waa jullit ñi ñu doon xeet jàppoon ne du ñu tus du ñu dara ñoo duma ponkalu Quraysh yi quand même ba qutila Abu Jahl qutila Utba qutila Shayba ibn Rabi'a qutila qutila nangam ak nangam ba mu xam ne ah après ci la tuube waaye ngir intérêt ah intérêt ji léegi ci l'islam gi la nekkatul ci bañ a nekk ci l'islam waaye kooku ba ni muy deewe ci noonu la ma same la waaw ci noonu la deewe mooy ñàkk dëggu waaw mooy ñàkk dëggoom googee ak di wane ci biti loo xamante ne nii nekkul ci xolam loolu la deewee te loolu ba muy dugg ci l'islam noonu la fa dugge parce que borom bi xam na ci boppam que ne saa benn dëggu newul ci moom du après du avant waaw du après laata muy dugg ci du avant muy dugg ci l'islam du après waaw ah ba moo tax imagine nga <coughs> imagine nga ku mel noonu mu génn àddina yonent bay saa saam julli ko suñu borom ne wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa wala tusalli te bul julleeti mukk ala ahadin ci kenn minhum ci ñoom naafiq yi nga xam ne l'islam seen intérêt leen fi dugal te bi ñu fi duggee soppeekoo ñu waaw kenn ku nekk ci ñoom maata ku faatu abadan ba faw bu ko julleeti wala taqum ala qabrihi tabul demati ci xabroom waaw bu fa taxawati ndax ñii innahum ñoom kafaru dañoo weddi yàlla kafaru billaa dañoo weddi yàlla loolu moo tax ku weddi yàlla mënoo ko jullee waaw yow bu dee ki nga xam ne day wootewu jullit la suñu boroom di julli di woor di def lépp la suñu boroom nee neen tibari saa salaam <coughs> non seulement bu ko jullee bul julleeti ku mel noonu waaye naafiq la te mu nekk naafiq te bul taxawati ci xabroom bu dee kook lay wax lu tax mu ne innahum kafaru mu ne borom bee nañ naa fiqee yéeféer lañ de dañoo weddi billahi ci yàlla wa rasuuli ak ndawam wa maatuñu faatu noonee wa hum faasiquun ay génn topp lañ léegi une fois ceci euh, dit mooy léegi ñun lii dañ koo mënatu la def parce que amul kenn kuy taxaw naan diw moom naa fiq la quoi foo ko teg tegoo ko fen yow bu dee saxaaba yi nga xam ne ñoo ëpp wilaaya ñépp koo fi woote naan wilaaya jeeg bu gisee nit xam ci moom li mu nekk ma ne toppal taxawal laa wax saxaaba yee ko raw gisuñu poussière waaw bu dee saxaaba yi gisoon nañ keroog xadiisu Itbaan ibn Maalik radiyallahu anhu bi mu nee yonent bi alayhi salaam damaa bëgg nga ñëw sama kër julleel ma fa benn bërëb ma jàppe ko jàkk yonent bi alayhi salaatu salaam ñëwee nit ñi ci gàttal nit ñi toog di waxtaan bañ tudd Maalik ibn Dushum ah ñu daal di koy tudd eh, eh, eh, ñenn ñu ne ah kooku kooku kooku gaal ab naafiq la ci naafiq yi quoi kooku daal gisuñ ne lu lu naafiq la yonent baay saar saar fekk mu ngi doon julli bi mu paree mu ne leen déedéet déedéet bu leen wax lool hein bu leen wax lool bu leen wax lool xanaa gisu ngeen ne moom wax na laa ilaha illa allah yabtaghi biha wajha allah waaw xanaa gii ngeen ne moom nee na laa ilaha illa allah ba pare di sàkku ci waxam joojee li nga xamante ne moy wajha allah waaw ñu ne allahu wa rasuluhu aalam dañoo gis daal ay mbiram yépp ci naafiq yi kese la ko jublu waaye malgré loolu taxul mu nekk naafiq te sax sawaay qad shahida badra waaw <coughs> waaw fekke woon na badar ah fekke woon na badar kon loolu bu dee ñoom la erreur bu mel noonu mën a dal lan ngay xalaate suñu gaa yi nga xam ne dañ leen a naw képp waaw fii dañ leen a naw képp di leen wootal ay maqaama yoo xam ne fenn sax yow bu la yàlla mayee leen tuuti nga xam ne kii dafaa xaaju la jege sax waaw kon nag mu ngi noonu quoi <laughs> mu ngi noonu kon loolu ñu def attention waaw mais aaya boobu dañ ci xame ne kon yéeféer kenn du ko jullee moo xam kitaab ya la moo xam euh, kitaab yii la moo xam kuñ joxoon téere minal yahudi wan nasara wala yooyu jullit amul droit di ko ñaanal di ko jullee te jullee néew mooy ñaanal ko voilà kon loolu c'était pour dire que képp ku mës a dugg ci l'islam ngir leneen yow doon ngay faatoo loolu mooy dans la généralité voilà mooy l'exception ñoom abu abu <coughs> kii yi Abdallah ibn Ubay ñooy l'exception qui confirme la règle wal iyaadu billah kon nag mu ngi noonu hmm? kon ñu gis daal hadis baa ngi noonu kon yem noonu insha allahu taala kon leeru islaam a ngoog waaw ñi mën nañoo dugg ngir leneen waaye buñ duggee ba gis loolu nag ah nan lañ ko xamee parce que yonent bari saa saa moo leen ko doon wan mooy ñi ko xam ne ñoo ko fi toogal muy boroom xam-xam yi ñoom itam nañ fexe di wane l'islam waaw buñ jël seeni tradition li ñu miin seeni aada def ne mooy l'islam déedéet nañu wane l'islam bi fi yonent ma sa sa bàyyi bu ñu ko wanee nit ñi ku yàlla bëgg ci yow yiw dina la waa dina la ubbee sa dënn ci loolu waaye li graw mooy ngeen ñëw di leen wan seeni aaday bopp ba pare bëgg koo dégg tuddee l'islam waaw waaw bëgg koo tuddee l'islam loolu c'est tellement grave non seulement da ngay soril nit ñi l'islam parce dañuy jàppale lii la ba pare bu dee ñu xamuñu dañuy bañ diine ji ndax yow waaw xam nga ne moo caaxaankat yu bari ci suñum réew di wootewu ay sëriñ li ñu nekke loolu waxuma la ku jàng dara mais ku yeewu kese buñ la ne lii ñoom ci diine lañu ko teg yow boo moytuwul da ngay bañ diine ja da ngay bañ diine jooju ñu ne moo ko moo man injustice bu toll nii war a mën a am ñu ne la garaw loolu nag du lislaamu dara